yonent bi saa saam daa mas a doxale loolu mukk jamais au plus grand jamais masu koo doxale waaw moo tax al imaam an-Nawawi mu ne qaala ashaabuna waaw fa ka'anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam idha idturra ila ta'aami ghayrihi wa huwa muttarrun ilayhi li nafsihi kaana lin-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam akhdhuhu min maalikihi al-muttarr wa wajaba ala malikihi bazluhu lahu sallallahu alayhi wa sallam qaalu walakin hada wa in kaana jaa'izan famaa waqa'a <laughs> al imaamu Nawawi ci al minhaaj rahimahullah mu ne suñu asxaabunaa suñu mbokk yi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñeene waaw Shafi'i waaye en dehors de Shafi'i rahmatullah alayhi fa ka anna nabiyya comme si yonent bi saa salaam ci bi mu ne ana awla bil mu'minina min anfusihim man maa gine yeey woy ngëm yàlla yi ci seen bopp bi kulli mu'minin min nafsi maa gine yeey ci way ngëm yàlla bu ne ci boppam mu ne mu ngi mel ni yonent bi saa salaam bu doon dafa loru ci benn ñam soxla ko aajowoo waaye boroom ñam ba ko ko moom lekk woo wële moom it loru ci nga xam ne bu ko lekkul loru yonent bay saasaam bu lekkul mbir mii tamit loru kooku noonu mooy yonent bay am na plein droit nangu ko ci jël ko ci waajooju te kooku noonu faa jël ko di ko foqari mais waa ji ci boppam jox ko ko ànd ceeg tas wayu sallimu tasliman ñi mu na wax tee wommatu kii même bu dee xam ne bu ko joxee moom day faatu léegi parce que bu lekkul faatu mu jox ko ko waaw mu ne waaye lii même bu dee possible na fama waqa masula am wala imam al-Hafiz Ibn Hajar ne lii moom ci prérogative u yonent bi alayhi salaam la boo lu ko borom bi may ne yonent bi alayhi salaam masu koo utiliser jamais waaw Allahu akbar eh, gaa yi nga xam ne nee nañu ay ñoom ñoom ñoo ko fi toogal yàlla joxu leen dara ci yi ba pare ñoom ñuy ñuy yoo xam ne sax borom bi joxu leen ko yeneen tubaab saa saa moom mi amoon droit ci yëpp masu koo utiliser waaw da doon toog këram ñett cin du fa tàkk waa Sayyidatu Aisha kon lu ngeen doon lekk radiyallahu ta'ala anhu anha mu ne illa al aswaday al ma wa tam waaw ay ndox ak ay tàndarma yoo xam ne du kees carton gu ñu teg ku ñëw di jël lu la neex serviru déedéet ay benn ki ñetti tàndarma ngay jël teg ci ndox te jamono jooju Seydina Ousmane milliardaire la bu doon ci waxi tey Seydina Abdurrahman ibn Awf millionnaire la Seydina Siddiq borom alal la ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Seydina Sa'd ibn Rabi' radiyallahu ta'ala anhu borom ana aktharul ansaar maala man maa ëpp alal ci wal ansaar wala bokk naa ci ñi ëpp alal ci wal ansaar ñoo ñëpp ne fa yonent bi saa saa maso la wax ay eh, indi leen seen alal jox ma waaw déedéet loolu masu ko utiliser. salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon al mu'minu awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi ba looloo tax nag ba looloo tax nag. man taraka maalan fa li ahlihi képp koo xam ne bàyyi na alal képp ku bàyyi alal ah képp ku bàyyi alal gannaawam génn àddina bàyyi alal fa li ahli ay ñoñam ñi ko war a doon ñoom la ñeel ndax borom bi séddale nag ñi nga xamante ne ku nekk inna allaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu waaw borom bi jox na borom xaq bu nekk ci ci ci ci ci miraas la mu koy jox kon nag képp bépp woy ngëm yàlla bu génn àddina alal ja mu bàyyi gannaawam ña koy donn fali ahli mooy fali warasati waaw doo ñëw naan man ah man nag ci ahlim laa bokk kon nag alors que yow am na ñu la ex ñu la ñu la exclure ndax yow xaj bu xaj bu xirmaan daa am <laughs> yow nga alhamdulillah yow dëgg la ci ahlu waa ji nga bokk bokkam nga waaye sauf dafa am koo xam ne yow moo la yiir yow da ngaa ñëw ne ah yow da ñëw naan da ngaa ñëw naan <laughs> eh, man parce que voilà man man man man X sama mag la voilà monsieur X moom daa sama mag la kon alors man euh, yonent bay sa sa nee na man taraka maalan fali ahli alors ah itam ñu wax la li ñu waxoon bi ñuy tàmbali <laughs> mais bi ñëw ci juge bi. ña ko gën a jege muy doom ju góor ak doom jigéen ne moom la fi monsieur X mii sa mag bay nga ñëw di kaas naan pourquoi au mirage monsieur X di sama mag gi te man ah X ku ci teg Y man monsieur Y man monsieur Y aw ma ci man monsieur Y du ma ci am ah loolu mooy lan léegi kon nag ay woon na affaire bi ñëw dañ naan la ah nga yowee tam ci juge bi ngay ñëw rek. waaw bu ngeen xëccoowee ci mbir rek delloo leen ko ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi ci yàlla ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam léegi juge bi day déglu nga ñëw ne ko man mii di monsieur Y laa wax mag di monsieur X moo faat waaw tax hadith bu wér laa yor bu nekk ci Sahih imaamu Muslim waaw boo bëggee sax ma ne imaamu Nasaa'i yu soloo na Abu Daawud ak al imaamu Ibn Maaja ak al imaamu Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi Musa le juge ne ah kay masha Allah masha Allah waaw léegi lan la xadiis ba wax yonent way sa sam dane ana awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka maalan fa li ahlihi waaw yonent way sa sam nee na moo gën a yey ci way ngëm yàlla gu ne ci boppam képp ku bàyyi alal ay ñoñam a ko moom waaw léegi man ma bokk ci ñoñu monsieur X gaa yi ne man du ma ci médaas <laughs> ah waaw daal monsieur le juge ne la est-ce li nga wax de noonu la waaye nag li ahli boobu la mooy li tarakate ñi nga xam ne ñooy ses héritiers ses ayants droit te ñooñu nag Alquran suuratul Nisaa yi dafa leeral affaire bi te nag dafa am ñoo xamante ne nii ñoom buñ fi newee yow yow doo am ndax xaj bu xirmaan lañ lay def mooy non seulement dañ lay yiir yiir boo xam ne yow yow alal ji doo ci am dara. te doom ju góor ji nekk nii ak rakkam ju ndaw ji ju jigéen ji mais ñoom ñooy jël alal ji waaw alhiqul fara'id ila ahliha fama baqi fa li awla rajulin dhakar loolu la alquran wax loolu la yonent way saa wax li leeral li nga xamante ne mooy aaya yële lii waroon bi nekk ko atut jëlal lii nga joxal ma ko kii jëlal kii nga joxal ma ko kii nee nañu ñu jël lii jox kii waaw doom ji jigéen ji wax nañu am luñ ko jox léegi comme ko waajee ngi fi moom asaba kii nii waaj yi do euh, waaju góor gii nii mais moom day jël euh, ali zakari aw euh, mislu hadil unsayni mu jeex yow nag doo am <laughs> voilà bu leer nañ kon bu ne man taraka malan ku bàyyi alal fa li ahli say ñoñ la ñeel loolu mooy ñi nga xam ne ñoo ñi koy doon loolu nag bon taxu ñoo jóg waman taraka te bàyyi nag day nen kanta det bor aw doyaan wala njaboot joo xam ne bu leen bàyyee ragal nañ ñu sànku njaboot ju sew bàyyi na fi ay soxna yoo xam ne boo leen toppatoowul é é dina ñàng ah doomam yu yi nga xam ne mën a laguñ seen bopp mu ne bu dee loolu nag loolu la bàyyi gannaawam alal ji ay mbokkam la lañu koy doon kanta bu bàyyee bor wala njaboot yu sew joo xam ne bu ñu leen bàyyee ragal na ñu sànk fa ilayya wa alay ñooñu ci man la ñuy dellu wa yi tamaay supporter lool seen charge maa koy yor waaw maa leen di yor ba keroog ñu manal seen bopp bu dee njaboot yu sew ji man yonent bari saa saa bu dee bor ba maa koy fay waaw xam nga lii yonent bari saa saa nag du du du du lii la doon def tout le waaw du lii la doon def tout le de. am nay jamono comme ni Seydina Jaabir mi radiyallahu taala anhu daal di nettali ne yonent bi alayhi salaam am nay jamono képp koo xam ne dafa euh, génnoon àddina ah da doon laajte da doon laajte ne kii nii génn àddina est que euh, bàyyi na fi bor wala bu buñ ne ko waa bàyyi na fi bor. mu ne jullee leen seenum néew bu dee amul koy fay am na fay ñu ne non ñu leen seenum néew waaw bu dee ne nag ne dafa laajte ne ndax am na ne ko waaw na ku ko fay ñu ne déedéet danaan jullee leen seenum néew waaye bu dee ne am na ku ko fay ku ne maa koy fay bu boobaa mu jullee ko moo tax Seydina Jaabir mii radiyallahu taala anhu ne benn bés dafa am benn waaye bu génn ga àddina wal xadiisu qad rawaahu al imaamu muslim na ko noonu euh, euh, kii kii kii al imaam abu daawud maanaam imaam muslim al imaam abu daawud as-sijistaaniyu rahimahullahu taala mu ne nag am benn bés ah <laughs> benn waaye génn àddina ñoon benn néew yeneen tubaab saa saa am laaj ne alayhi dayn est ce que am na det xaalu na am diinaaraani ñaari bor la am ñaari diinaar boobu mu ne sallu ala saahibikum jullee leen seen bopp waaw jullee leen seen mbokk bokk seen seen Abu Qatada al-Harith ibn Rib'i faris rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam wa radiyallahu an sayyidina Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu ne yonentu Yàlla saa saam huma alayya yonentu Yàlla saa saam garde naa le mooy gàddu naa ko bor bi gàddu naa ko waaw léegi nee na yonent bi saa saa saa bu ma rombee naan ma Abu Qataada mba ndax fay nga bor manaan ko déedéet ba benn bés ma moom mu ne yaa Aba Qataada waaw est fay nga bor mu ne ko naam mu ne ko al-aana barudat jul jildatu mu ne léegi la deram bi door a sedd waaw waaw la doon def. yonent way saasaam noonu la doon def ci wàllu bor waaye après après bi nga xamante ne nii nag ci la ndax loolu lu tax ngir mettre nit ñi en garde ñu bañ a nekk ñuy sàgg buru mbiru bor ndax dafa rëy waaw waaw waaw dafa rëy du lu ndaw jël alalu nit ñi lu la neex nga def après ne graw mu ne déedéet da doon bañ nit ñi di sàggane alal nit ñi waaye tamit di leen puusa ngir ñuy fay bor waaw am na ñoo xam ne ñoom mën nañoo lebe lool mais boo leen lebalee après mais ay at bu ñu ci sax waxaat benn wax mel ni man ngay dajeeg ñoom tous les jours day mel ni loolu existe wu alors que fàttewuñu ko de loolu nag du lu war voilà moo tax yu mel noonu nag yeneen may saa saa doon bañ moo taxoon loolu la doon bañ ñuy sàggane mbiru bopp waaw ndax kooku bu defee noonu ba faatu fii mu ne te kooku ay mbokkam naru ñoo fay dara boo may tuur waaw te mën na sànk affaire boobu tax ëllëg mu dem yawmal qiyam ba kii du fa sedd de parce que lan daa bor bu gàll boo xam ne fay bu ko waaw al aana barudat juldat jildat léegi bi nga ko fayee bor bi yow Abu Qatar ci la deru sa mbokk moomu amoon bor génnoon àddina man a doon bañ ko jullee nga ne yaa ko ngàll deram a ngi door a sedd waaw waaw bañ a sàggane mbiru bor dañuy yittewoo di fay bor mu jajj leen ci loolu ci bañ a jullee nit yaa yeneen tuwaay saa saa am ni génn àddina mu nefi laajte ñu teg ko ba mu ñëw tiim ko laaj ndax am na bor ñu ne waaw bu bàyyi xam nga loolu ku nekk kenn ñaanal ko sa bopp damaa am yow ak man ak keneen a ci yem nañu mel ni rek nañuy teewlu lool comme si tey bu ñu génnoon àddina ñun yonent ba ñu ne yonent salaam moo ñu war a jullee mu laaj ko ndax am nañ bor ñu ne waaw mu bañ ñoo jullee xoolal choc yow en tant que jullit ni muy affaire boobu li muy te gaaw ta xaw ma boobu war a rëy gaaw waaw. kon nag loolu la waaye nag bi nga xam ne ci lay suñu boroom ubbi ah falamma fataha allahu ala almuslimin boroom bi ubbi nag ci way ngëm yàlla yi alal yi jóge fu nekk ak yooyu yonent bi alei saa salaam ci la wax lii waaye it fekk lam taxoon mu koy def di ngir jàngal xamal sahaaba yi radiyallahu taala ngir ñu bañ a sàggane muru bor loolu it dëppoo falamma fataha allahu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ana awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi faman taraka daynan fa alayya qadaa'uhu wa man taraka maalan faliwarasatihi gis nga riwaay bi leeral na ko imaam Abu Dawud as-Sijizi wa as-Sijistani mu ne nag bi borom bi ubbee alal yi di ñëw fu ne di jóge ci xare yeeg réew yi ñu ubbee yu mel noonu ah. mu ne xaala ci la yonent way saa saam ne ana awla bi kulli mu'minin min nafsi maa gine a yey ci way gëm yàlla ju ne ci boppam sa bopp yonent way saa moo la gën a yey ci sa bopp bu soppee bu bëggee dara amatoo droit di bëgg waaw yàlla tere nga naan ma diwa bëgg moo tax man léegi yonent way saa saam bëgg man may bëgg mbiru ma may topp bëgg-bëggu diw ah gën ko bëgg-bëgg yonent way léegi kon loolu lu garaaw la mu ne maa gën a ci aji yàlla bu nekk ci boppam fa man taraka dayna képp ko bàyyeeti bor fa alayya man la mooy léegi bu ñëwatee dootu laajteeti néew bu ñu indi est ce am na bor bu laajee ñu ne waaw am na bor danaan maa ko res maa ko chargé wu ñaata la ñu wax ko ñaata la moom moo koy fay loolu mooy ah, eh, am na benn affaire bu dee ne bàyyiwul lu ko mën a fay voilà c'est ça sinon bu dee ne waa jigéen àddina ñu laaj am na bor ñu ne waaw mais bàyyi na fi ci ay bien wam ay alalam ci ginnaaw loo xam ne fay na bor bi non loolu yonent may saa sam day jullee ko waxul du même bu njëkk ba waxuloon ko mooy ki nga xam ne dafa bàyyi bor amul ku ko fay te jubluwu ci woon kon lay niru loolu lay wane te amul amul kenn ku taxaw ne maa koy fay ndax sëy naa bu xataada ba mu ne maa koy fay yonent may saa sam da koo jullee mooy bu dee ne rek ala baabi awlaa bu dee ne waaye génn àddina alalam am na lu mu ko ne faye loolu mais ki nga xam ne amooloo fay ba pare teew lijjantiwoo alalu jàmbur ja nga xam ne leboon nga ko au moins nga waxoon ko nit ñi waaye it jublu woon ci ndax yu bari yenn ay càggante la am na yeneen yu mënoon a def même bu dee par at la nga am loo avance loolu mën na ne mais nga bàyyi noonu bor bu def ay quinze ans dix ans nga toog ba faatu yeneen trois cent ne kooku du ko jullee mais finalement bi nga xam ne lii am na léegi day laaj bu dee am na bor laaj. bu dee man nañ ko fay am na alalam man nañ ko fay dañ koy fay ba pare ndax bor bii ba pare laata ba'dal qabla al qisma laata ñuy ñuy miraas bokk na ci alal ak ko alalu waa ji yoo xam dañ koy génne ba pare laata ñuy miraas bor yi voilà bu dee ne amul ku taxaw ne man maa koy fay bu ngeen taxawee ne garaawul alal ji bàyyi na lu mën a fay mais man maa koy fay loolu jeex na loolu waxuñu ko kooku alal ji kenn du jël ci alalam dara parce que am na ko taxaw place ne moo koy fay voilà léegi kon mu ne faman taraka daynan ku bàyyi bor fa alayya qadaa'u léegi man la war yonent may sa saa ma fay ko bu dee amul ci alalam lu mu ko fay alal ji mu bàyyi wa man taraka maalan ku bàyyi alal nag fa li warasati ñi koy donn euh, ñoom dañoo ko moom moo tax monsieur le juge dayow waa ji ne ko wali warasati am na beneen te ñooñu yow mii alquran fële mooy wane ne yow bokkoo ci ndax ñii ñoo la xaj bu xirmaan kon mu ne fii nag ci imam muslim mu ne man taraka maalan fa li ahli ku bàyyi alal daal sa sa yooyu ñoñ la ñeel wa man day nan ku bàyyee bor nag aw dayaan mooy dayaa mooy loo xamante ne dañuy ragal boo ko bàyyee ñàkk koo toppatoo mu sànku mooy ñi nga xamante ne nii eh, jaboot ju sew ji voilà boo ko bàyyee rek ay gone la yor ay armala ñii dañoo ay jirim ñu mel noonu ay ñoo xam ne ndaw soxnaam si nga xam ne kii wuñu ko mu ngi door a eh, amul dara amuñu dara njabootam gi sew di mu yor loolu l'islam dina nañ toog nee naan ah ñoo ko def ah eh, ah garaawu la c'est ndogalu yàlla ah, c'est triste c'est triste kese neex yéen ñi ngi koñ bi xamoon waa ji xarita jëkkëram mu ngeen gonoon ak yooyu am na lu leen borom bi may mais da ngeen war a participer ci li nga xam ne mooy yaru gone yi ak tamit kër ga nam doon neexe ngeen fexe mu mel noonu même bu dee dafa jar ngeen waxtaane ko seen biir fukk ngeen ku nekk bu weer wi deewee na joxe cinq mille francs loolu xanaa man ngeen ko waaw mais du ngeen toog rek di constater naan c'est triste ndeysaan c'est triste c'est triste wallahi non triste waaw day xotti xol ma ne waaye xotti xol da di fexe nag euh, euh, loolu dañ waaw te du ay wax ngeen koy defee <laughs> voilà <laughs> mooy dayaa <laughs> kon nag mu ngi noonu Eh, léegi nag eh, kon fa ilayya mu ne ku bàyyi eh, bor wala njaboot di sew jooy ragal boo xam ne bu ñu ko toppatoowul mu sànku ne fa ilayya ci man lay dellu wa alayya te ci man la war ma toppatoo ko léegi nag moo tax boroom xam-xam yi nag wuute rahmatullah alayhi mais est ce que nant bay sa fay bor bii mu ne fa ilayya wa alayya ak yor njaboot bu sew googee est ce que dafa waroon ci moom wala déet ah est daa nekkoon loo xamante ne ni mooy ci mbaaxam liñ ko xamee yonent bay saa saa nga xam ne moo raw ngelaw luy mu sànni wala boog daa nekk lu war ci moom looloo tax ah euh, euh, am léegi nag ñu wute ñenn ñi ne dafa waroon farata la woon ci moom alayhi salaatu wassalaam ak ñeneen ñi ne noonu du farata ci moom de da ko doon def rek parce que takar bu man dafa nekkoon lu mu teraanga lu mu doon def ak nu mu la meloon léegi ginnaaw boobu mu am beneen beneen laaj bu nekk ci suuf parce que boo nee boo même boo nee ne da ko da daf ko war bu nee ñu ne dafa war léegi nag mu def est-ce que ci ci xasaa'isu rasulillah sallallahu alayhi wasallam mooy jagoom yi yi nga xam ne borom bi exclusivité am la mooy moom kese la ko borom bi jagleel est loolu ci la walla est-ce loolu bii nii ci la walla bi parce que képp ku ne si jagleem na pour moom la mooy. ñi nga xam ne ñooy ñëw ci gannaam Seydina Abu Bakar ak ba àddina bi tukki radiyallahu anhu ñii taxawu taxawu yonent way taxawaay yonent way sa sal jiite jullit ñi ñooñu ci réew mi bu dee ne daa am koo xam ne dafa faatu bàyyi fa njaboot bu sew wala bàyyi bor bu boobaa état bi du ko prendre en charge du obligatoire mu prendre ko en charge parce que dañ ne woon jagle ñooñu ci kaw wax wa parce que dañ ne loolu si exclusivement <coughs> jagle yonent bi alayhi salaam la te bu dee jagleem la kon ñi ñëw ci ginnaawam ñoom loolu du nekk par force ci ñoom mu nekk sax luñ leen du seen affaire ndax mbiru yonent bi sallallahu alayhi waaw kon nag mu ngi noonu voilà ñeneen ñu ne non non non jagleem de képp koo xam ne moo taxaw taxawaalu yonent bi taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi jiite way ngëm yàlla yi réew mi. bu doon tey dañ naan ar-ra'is wala amirul mu'minin wala al-xalifatu bi nga xam ne boo jiiti jullit ñi bu dee ne kër daa am ñu faatu ku faatu bàyyi njaboot gu sew wala bàyyi ay det dañ naan loolu comme bu doon tey liñ naan pupille de la nation njaboot bu sew ba kere yi maral seen bopp état bi moo leen di prendre en charge seen éducation seen njàng seen li ñuy sol li ñuy dëkk seen nan leen di yare ak yu mel noonu yépp état bi moo koy prendre en charge parce que amuñ lu ñu ko leen lu lu ko def ci alalu seen baay bi génn àddina waaye bor bi mbay bu boobaa dañ naan état bi ci alal bi nga xam ne mooy alalu réew mi lay xool yenn dépenses yoo xam ne dañ koy tege nee budgété ko au cas comme ñu ne trois cent millions yoo xam ne on le met de côté au cas où ki nga xam ne dafa génn àddina yu mel noonu waaw waaw bu dee ci alalam nag bu loolu leer la am na lu ko ci fay kenn du ne nañ jël ci nañ on va faire des démarches xam nga gaay rek bëgg alal bu alal ñëwee ñuy jaar on va faire des démarches pour pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État nangam ak yooyu alors yi nga xam ne mooy ki génn àddina bu ñu koy yi ñu jox ay njabootam alors que yow amoo ci droit alal joo gis nga bés boo ko lekkee wallahi soxtu nga lekk waaw bés ci kaw ñu ne loolu mën naa ne ba def ko budgété ko fee loo xam ne ñaan ci gafakaak réew mi de am na loo xam ne fee at mu nekk dañ koy teg ngir ñi nga xam dañuy génn àddina te seen njaboot amul lu ñu leen dundale wala bor ñu war a fay te bu boobaa day jaar day jaar ay ay ay ay ay kii ay ay ay ay ay ay ay ay contrôle yu strict mooy do dossier bi boo ñëwee ngir ñu créer la euh, ñiy chargé loolu administration bi ñi nga xam ne ñooy chargé euh, le paiement des dettes des défunts ak yu mel noonu ñi nga xam ne sont pas euh, kii solvable ñoom amul luñ fay ay wax kese du doy dañ naan la indil luy wane yooyu. waaw yuy wane ne il n'est pas ñu xool lim fi bàyyi est-ce que lim fi bàyyi bu dee mën na cee fay bor bi yow moom yow bokkoo bu dee mënu la fay bor bi ah kay léegi nag ñu jël étudier dossier bu dee kii après ñu accorder la ñaata dette la amoon te kenn du la ko jox yow ñi mu amaloon boor la ñuy kii kan ak kan la ñu ne la waaw ñu xool gis preuve yi ne voilà lii la amoon na ay trace lii it luy wane ne lii amaloon na dette yi sinon ku ñëw ne yoro la noonu la ah après ñu jël lu toll noonu daal di lay jox. waaw bu dee nag euh, doom yeeg ñooñu li ñuy dunde loolu de toute façon li jëm ci seenu dund lañ koy def kenn du leen ko jox ñu koy demee vacances ah di ci di ci baddaxal maddaawee ci ci àll bi déedéet dañ leen di yoral bu jaree sax ñu ne voilà la banque alimentaire de de de du village wala euh, du quartier boobu dañ fay def loo xamante ne nii ñoom ay bons yu ñu leen di jox bu ñëwee. ci weer wi am nañ droit à euh, cinq saaku ceeb bu dee ne lool moo leen di doy wala ñaari saaku ceeb yoo xam ne moo leen di doy diwlin pomme bi teer tammaa tammaate ak yu mel noonu li nga xam ne daal manu la ñàkk ci ñu dund ko lu mel noonu wala euh, saaku cere wala lu man di doon saaku araw ak yu mel noonu ñooy xool ñu ne loolu alloué leen ko bu ko defee weer wu ne loolu la ñeen jox ba kere ñuy mënal seen bopp affaire ba jeex waaw kenn du ko renouveler bu dee affaire ba kii nañu kon wallahu taala alam léegi al imam an-Nawawi bala ñu pare mu ne rawahu muslim rawahu solo na ko muslimun al imamu muslim est ce que moom kefee ko solo sànq wax nañ la bi waa ji plaidé ci <laughs> kii ci juge bi <laughs> naan lu tax <laughs> ah, man taraka maalan fali ahli manoo bokk ci ahli ba pare gaay joxuñu ma waxoon nañ lañ ne al imaamu Daawud Ahmad solo na ko al imaam Abu Daawud ak al imaamu Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi alayhi al imaamu Muslim mu ngi ko indi ci kitaabu al-jumu'a baabu baabu taxfiif salaati wal xutba mu ne wa haddathanii Muhammad ibnu al-Muthanna muy az-Zamin Muhammad ibnu al-Muthanna ibnu Ubayd ibnu Qays az-Zamin rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Abdul Wahhaab Abdul Wahhab ibn Abdil Majid muy Asaqafi Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abil Aas Asaqafi Abu Muhammad mooy Asaqafi al-Basri rahmatullahi alayhi an Ja'far ibn Muhammad mu jël ko ci sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anil jami' Abu anil jami' Abu Abdillah al-Qurashi al-Hashimi al-Madani rahmatullahi alayhi an abihi moom Jaafar moo ko jëlee ci baayam di Muhammad ibn Ali mooy Ali boobu mooy Zaynul Abidin ibn al-Husayn doomu Zaynul Husayn Ah, ibn ali di doomu sayyidina ali ibn abi talib doom ah, abu talib radiyallahu ta'ala anil jami' an jabir moo ko jële sayyidina jabir radiyallahu anhu annahu qala kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha khataba ahmarrat 'aynahu wa 'ala zawdihi wajtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqul sabbahakum wa massaakum bani mu jeexe léegi imam an-nawawi rahimahullah daa lum ci teg kon foofu la ko al imam an-nawawi da eh, imam muslim rahmatullahi alayhi mu ne wa 'an al-irbaadi te jëlee nañ ci al-Irbaad ibn Saariya di doomu Saariya radiyallahu anhu hadiisuhu saabiq fil baabi fii baabil muhaafazati ala sunna te romboon na mu ne bokk na ci garab gii ma leen di présenter hadith yi nga xam ne ñoo ci ne ñoo ko composé hadith ba nga xam ne gisoon nañ ko ci buntu bi nga xamante ne nii fil baabil muhaafazati ci wattu mooy fil amri bil muhaafazati buntu boobu lay wax. lil amri bil muhaafazati ala sunna gisoon nañ xadiisu ñaareel ba muy xadiis sayyidina al-Irbaad moom lay wax ne ah, as-saabiq xadiisu saabiq bi nga xam ne jiitu na fii baabil muhaafazati ala sunna mooy lil amr ah al amoon na beneen buntu boo xam ne eh, noonu la ko al imaam tudde woon baabun fil muhaafazati ala al a'maal waaye bi ala sunna mooy bi amr mu ne romboon na fa xadiis sayyidina al-Irbaad ibn Sariya ala sunna mooy hadith numéro ñaar an Abi Najih al-Irbad ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu mooy hadith numéro cent cinquante-sept ba annahu qaala wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan baligha wajilat minhaa al-quluub wa zarafat minhaa al-'uyuun fa qulnaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah ka annaha maw'izatu muwaddi'in fa awsinaa qaala uusiikum bi taqwallah was-sam'i wat-ta'aati wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyyun wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilaafan kathiiran fa alaykum bi sunnatii wa sunnati al-khulafaa'i ar-raashidiin al-mahdiyyiin 'addu 'alayhaa bin-nawaajiz wa iyyaakum wa muhdathaati al-umuur fa inna kulla bid'atin dalaalah mu ne woon rawaahu Abuu Daawuud wa Tirmidhii wa qaala hadiithun hasanun sahiih kon xadis boobu la ne boobu bokk na ci xadis yi fii loolu nag gisoon nañu ko jataay jotaay boobule ca buntu boobu kon nag ci kaw nii mooy duñ ci ñëwaat <coughs> ci kaw nii ci la bokkul nag ci numéro xadis yi fii dana nag na ci wa anil Irbaad comme xadis bu mel ni bu naa Jaabir bi moo tax ba ñuy gis xadis boobu luñ tuddaaloon xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu wa ardaahum kon ci kaw nii ci la al imaam daal di tëje buntu bi it nga xamante ne nii bii ñaari xadis dafi indi woon doon wax ci kere bidaa yi ak yi nga xam dañ koo sos ci wàllu diine bii ni ñëw moo di beneen bunt boo xam ne moo bii ramification am la mooy comme yi romb rek ñoom ñoo niroo li ñuy wax daanaka ñoo bokk li nga xamante ne ñuy wax ay xadiis la yoo xam ne ñoo takkaloo ñoom ñoo takkaloo ci wàllu euh, <coughs> li ñuy wax